walillah non non lii moo bari njàngat kon ah <laughs> mu ngi noonu kon nag euh, euh, yonent bi alayhi salaatu salaam buñ lii dafa ñëw daldi ne leen nag euh, kon Seydina Ali mu ne daa ñëw ba ni nga xam ne dugg ba ni nga xam ne laa yëgee seddaayu ñaari dëgg tànkam yi voilà léegi nag. mu ne ñu ah ndax duma leen tegtal lu gën loolu ah waaw est-ce que duma leen tegtal lu gën li nga xam ne moom ngeen soxla waaw ci beneen riwaaye dane bi ñu dañoo dem bay jóg mu ne leen kama antuma inni ukhbirtu annaki jitti tatlubina fama hajatuk waaw am na riwaaye boo am ne dane boobu sayyidatu Aisha leeralu ko yeneen saa saam ñëw ne sayyidatu Fatima bi mu ñëwee rek ñu nar a seen lal biñ tëdd mook Seydina ah, Seydina Ali ak moom radiyallahu anhuma yeneen saa saam ne leen bu leen bu leen bougé tëdd leen ni ngeen tëdde ne ko xabaare nañ ma de yow Fatima te ne dikkoon nga am looy sàkku lan nga doon ci man mu ne ko balaghani annahu qadima alayka xadamun fa ahbabtu an tu'tini xadiman yakfini al-khubza wal-'ajna fa innahu qad shaqqa alayya qaal fama jita tatlubiina ahabu ilayki aw ma huwa xayrun min qaala ali fa xamastuha fa qultu quli ma huwa xayrun min ahabu ilayki qaala fa ida kuntuma ala misli haalikuma alladi antuma alayhi après mu tudd hadis nee na nan saa sam sayyidatu Fatima nekk bi mu ne ko waa radiyallahu anha waa léegi lan moo doon euh, sa lii la taxoon a jóg loo doon sàkku ci man mu ne ko ah man de dañ maa xabaare que ne dafa am ay xadam ay jaam yoo xam ne dikkal na la ma bëggoon rek nga jox ñu ci kenn koo xam ne liggéey bi may liggéey di defar mburoog di di mooñ koo xam ne moo ma ciy taxawu ndax mbir mi nekk na ci man di liggéey boobu yeneen saa sam ne ko famaa ji ci tatlu bi ni nga dikk di ko sàkku mooy ku la ku ma la dimbalee mu lay jàppale ci liggéey bi moo gën ca wala boog wala lu gën loolu Seydina Ali nee na ma daal di koy kobos ci biir wax wax lu lu gën loolu waaw kon nañu daal nañu nañu continuer ci riwaaya yi riwaaya yi dafa gudd quoi nañu continuer fii ñu nekk ci Sahih Imaamul Buxaari kon mu ne leen fa qaala rahimahullah ala adullukumaa ndax duma leen tegtal ala ma huwa xayrun lakumaa min xaadim ndax duma leen tegtal lu gën pour yéen ñaar ci loo xam ne mooy xaadim koo xam ne ku leen di liggéeyal la mu ne leen nag idaa awaytuhuma idaa awaytuma lool kay ñu ne ah <laughs> moom moom buñ ko wax ida awaytuma ila firashikuma aw axadtuma madaji'akuma bu ngeen euh, awaytuku awaytuma ila firashikuma bu ngeen demee ci seen lal yi ngir tëdd aw axadtuma madaji'akuma wala jàpp ngeen sax ba ñëw ba fi nga xam ne mooy ba tëdd ci seen lal loolu lay wax léegi nag euh, euh, loolu bon loolu nag al imaam al xaafis nee na loolu sikki sàkk boobu euh, ab sikki sàkk la ci kenn ci riwaaya mu ne Sulaymaan ibn Harb hada shakkun min Sulaymaan ibn Harb mooy ci imaam al al al al Buxaari jële al euh, ibn Bajiil bi mu jële xadiis bi moom moo ci sikki sàkk mu ne wa kaza fi riwaayatil Qattaan wa jazama badal parce que badal euh, benn sëriñu imaamul Buxaari la bi mu koy njëkk indi ci moom la ko jële mu ne euh, naka nii la ñëwee tamit ci riwaaya al-Qattaan mu ne kanta badal moom ak Xundar ñi Abdallah ibn Jaafar ñoom dañoo dogu ne ida axadtuma madaaji'ukuma la yeneen saa saa wax bu ngeen jàppee comme ni ngeen tëddee nii moo tax gis nañu riwaaya bee mu ne bu ngeen nekkee comme nii ngeen nekk mooy dañoo tëddoon voilà ci riwaaya imaam Muslim mu ne min riwaayati Mu'aaz an Shu'ba foofu mu ne ida axadtuma madaji'akuma min al-layl bu ngeen jëlee seen bu ngeen tëdd seen lal ci guddi kon nag lii lépp nag mu ne kon le fait que ida awaytuma aw ida awaytuma firashukuma loolu day nekk loo xamante ne dañuy xam ne kon kii muy Sulaymaan ibn Harb ibn Bajil rahimahullahu taala moom mooy ci nga xamante ne moo ko ci yokk voilà kon moo moo ci moo ci sikki sàkk bokk waaw <coughs> wallahu taala alam eh, kon mu ne bu boobaa léegi ñu dellu bu ngeen jëlee kon axadtu awaytuma ila firashikuma aw wala boog axadtuma madaji'akuma fa kabbira mu ne nañ leen allahu akbar salasan wa salasin trente-trois fanweer ak ñett wa sabbiha ngeen wax subhaanallah salasan wa salasin fanweer ak ñett wahmada salasan wa salasin ngeen daal di eh, def alhamdulillah 33 fa hada xayrun lakuma min xaadim yonent bi alei salaatu salaam gis nga lii ma leen wax nii nag moo gën pour yéen ñaar ci koo xam ne ku leen di liggéeyal la allah kon lii mooy li nga xam ne mooy bi nga xam ne moom la al imaamu kii indi al al al al al Nawawi après mu new fii riwaayatin at-takbiiru arba'an wa salaasiin nañ ci ñëw euh, nañ xaar d'abord al imaamu Muslim rahimahullah moom benn bërëb kese la ko indi al imaam Abul Husayn moom mu ngi ko indi kitaabu zikri wa du'aa wa tawba wal istighfaar baabu tasbiih awwal an-nahaar wa inda an-nawm mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashaar wal lafzu li ibn al-Musanna mu ne nettan suñu ñaari sëriñ yi di ñaari seex yi lañ ko mën a waxe ñaari xarit yi Muhammad ibn Bashaar di Muhammad ibn eh, non Muhammad ibn al-Musanna li njëkk Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Diinaar al-Anazi Abu Muusaa az-Zamin al-Basri gane àdduna 168 génn àdduna 252 sëriñ waa kutubu sitta wa Muhammad ibn Bashar bi mbokkam bi seexam bi Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi al-Basri si woon ci Bundar mooy même at yi 167 nga gane àddina génn àdduna 252 rahimahullah alayhima ñoom ñaar ñëpp di waa kutubu sitta mu ne wal lafzu ibn al-Muthanna kaddu yi nag sëriñ bi mu njëkk a di az-Zamin di ibn al-Musanna moom la ñeel qaala nee nañu haddathana mu ne nettali nañu Muhammad ibn Ja'far moom lañ doon wax sànq muy al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri si yowoon ci Ghundar ah génn àdduna 193 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Shu'ba mu ne nettana Shu'ba gis nañ ko sànq ci riwaaya Imaam al-Bukhari an al-Hakam mu jël ko al-Hakam gis nañ ko Ibn Utayba al-Kindi gis nañ ko sànq qaala sami'tu Ibn Abi Layla gis nañ ko sànq rahimahullah qaala haddathana mu ne nettal nañu Ali anna Fatimata ishtakat ma talqa min ar-raha fi yadiha wa ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sabyun mu ngi nii mu ne mi sayyidatu Fatima kat radiyallahu anha dafa jàmbat dafa nekk koo xam dafa jàmbat li muy daj ci dëbb gi muy dëbb ci loxoom yi ni mu nga xam noonu la ci def ay mettit fekk yoneen saasam ñu indil ko ay jaam yu fa dikkoon fantalaqat <clears throat> falam tajidu mu dem fekk ko fa wa laqiyat Aïsha ta mu dajeek sayyidatu Aïsha mooy moom la fa fekk fa axbarataha mu xabaar falamma jaa an-nabi sallallahu alayhi wasallam axbaratu Aïsha bi maji Fatima di koy nettali ne ko ah Fatima dikkoon na fi de yoneen saasam waaw dalaa soxla woon fa jaa na bi annabi yoneen saa sam dikko ilayna sayna ali nee na mu dikk suñu kër waqat axadna madajana fekk lool mooy guddi la woon voilà dafa guddee ñëw bi mu ñëwee sayyidatu Aisha neewul bon kon de garaawul naa bàyyi ba suba déedéet loolu <laughs> que xam na ne moo sayyidatu Fatima ñëwul seet ci baayam lu dul loo xam ne lu am am solo ko tax a jóg voilà moo tax ni mu guddi guddi mu wax ko ko yeneen saa sam ñëw fekk ñun tëdd nañ fa dhahabna naqumu ñu nar a jóg fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala makanikuma ah, mu ne leen xam nga ne fële Seydina Ali moo doon ma dem bay jóg mais ñoom ñëpp la woon mu ne leen nekk leen fi ngeen tëdd noonu fa qa'ada baynana hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri mu toog suñu diggante ba ni nga xam ne man Seydina Ali laa yége seddaayu dëggu tànka moom yeneen saa sam ci sama dënn summa qaala mu ne ala u'allimukuma xayran mimma sa'altuma ndax duma leen laaj loo xam ne moo gën li ngeen ma laaj ida axadtuma madaaji'akuma mooy bu ngeen ñëwee ba tëdd comme nii ngeen tëdd an tukabbira allaha arba'an wa thalathin gis nga mooy ngeen kabbar yi ne allahu akbar arba'an wa thalathin moo tax yonent sina al imam an-Nawawi mu ne wa fii riwaya at-takbir arba'an wa am na riwaaya boo xam da ne allahu akbar yi au lieu 33 fanweer ak ñett fanweer ak la wax voilà kon fii gis nga riwaaya baa ngi an tukabbira arba'an wa salaasi wa tusabbihaahu ngeen sabbal yéen ñaar yàlla salaasan wa salaasiin fanweer ak ñetti 33 ne subhaanallah 33 wa tahmadaahu ngeen sant ko alhamdulillah salaasan wa salaasiin fanweer ak ñett fa huwa xayrun lakuma min xaadam min xaadim bokk loolu moo gën ci yéen ngeen di ut mu leen ñu leen di jox mbindaan boo xamante ne moom euh, bu ngeen di liggéeyal léegi Seydina Ali radiyallahu anhu imaamul Euh, ah, ah, Muslim daf ci indi ca suuf delloo indiwaat ay càlle wa haddathani Zuhayr ibn Harb qala haddathana Sufyan ibn Uyayna an Ubaydillah ibn Abi Yazid an Mujahid an ibn Abi Layla an Ali ibn Abi Talib ha wa haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr wa Ubaydillah ibn Ya'ish an Abdillah ibn Numayr qala haddathana Abd al-Malik an Ata ibn Abi Rabah an Mujahid an ibn Abi Layla an Ali radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi nahwi hadith al-Hakam an ibn Abi Layla mu mel ni hadith mu mel ni hadith bi al-Hakam jële al-Kindi ci ibn Abi Layla mu ne wa zada fi al-hadith bokk na ne qaala aliyun sayna ali ne radiyallahu anhu li lay wan xadis bi kañ la ko doon nettali mu ne maa taraktuhu mu ne taalibiim ya gis nga xadis bi loolu yeneen saa saa waxoon ñu koy wax maag soxna si bu ñuy tëdd radiyallahu anhu bàyyiwuma ko mundu sami'tuhu min an-nabi sallallahu ba boo ko déggee ci yeneen saa salaam ba léegi may wax ak yéen nii bàyyiwuma ko kii la am ku ko wax lahu kenn ci taalibe am na ñoo xam ne ne xaalu ñu ne ko am na boo xam ne day mel ni Ibn Abi Layla am na boo xam ne beneen waay boo xamante ne moom <laughs> taalibi Seydina Ali la mais lu bari woon lu mu ko doon laaj ay laaj yu xaw a teeŋal ko <laughs> waaw léegi ñu ne ko en tout cas daal ñu laaj ko ne ko walla laylatu siffiin ne ko mais guddik siffiin sax dafa ba fàtt bàyyi woo ko parce mooy xare boobu nga xam ne moo amoon diggante moom ak waa Sham ñoom moo Seydina Muawiya radiyallahu anhu ba ñu fa bari faatu woon ci ci guddi googu voilà ba Seydina Ali radiyallahu anhu kaawam demoon bay gañe léegi nag ñu la yëkkati masaaxif fii mooy téere yi kaamil yi ne ngir jàmmoo ba ci xew ak ni mu siiwee wax nañ ko fii ci Riyad bi waxati ko fi ba ñu ut ñoo xam ne ñooy ñoo xam ne ñooy waxtaan seen diggante ngir jàmmoo ku nekk dellu loolu noonu ñu ne ko guddi googu sax nga xam ne ni la profité woon ak xare bay gépp noonu qaala Seydina Ali ne leen wala laylata Siffin ne leen même guddik Siffin googee nga xam ne ci côté foofu la ci côté euh, dexu diig la foofu euh, fa la amee woon diggante foofee nañ ci mu ne même loolu bàyyi na ko waaw moo tax am na ci benn riwaaya imaam euh, muslim mu ne wax fuy hadith afa an mujaahid an ibn abi layla qaala qultu la wala laylatu sittin boobu ibn abi layla wane ne moom moo laaj bon mais ñi laaj day wane ne moom laaj na me ñeneen laaj nañ mu ne mën a ko mais wala laylatu sittin même guddi sittin ba woo Seydina Ali ne wala laylatu Siffin même lii ma ne saasam jàngaloon joxoon ma ko ma ak sama soxna Sayyidatu Fatima radiyallahu anhuma même guddi googu bawu ba ko Allahu akbar la hawla <laughs> te fa kabbira arba'an wa thalathin kon gis nañ ko fii ci riwaay imaamu Muslim bi voilà takbir bi arba'un wa salaasin euh, bi mu ko indee fi mu ko njëkk a indi kitaabu fardil xumus foofu it arba'un wa salaasin takbir fakabbir allaha idaa mu ne wax leen allahu akbar 34 fanweer ak ñeent wahmada salaasan wa salaasin ngeen alhamdulillah fanweer ak ñeent wa wa thalathin fa inna dhalika khayrun lakuma mimma sa'altuma kon gis nga fii moom li nga xamante ne mooy yooyu eh, mooy 34 bi mooy ci takbir yi léegi nag mu def tasbih arba'an wa ni nga xam ne ñoo ñëwee noonu waaw ñi nga xamante ne nii en tout yi arban wa thalathin ñoom ñoo ëpp waaw kanta imaamul xam nga biñ la wax sànq mu ngi ko jëlee ci badal liñ la doon wax sànq Badal ibn al-Muhabbar Muhabbar mu mu jël ko ci Shu'ban al boobu noonu la ko indee waaye tamit ñëw na ci ki nga xamante ne mooy kitaabu boobu mooy bi nekk ci kitaabu Fardul Xumus kitaabu Fadaa'il ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam foofu noonu tamit kabbaar yi da ne tukabbira arba'an wa thalathin waaw ngeen na ngeen kabbaar fanweer ak ñeent noonu la ñëwee foon yeneen yi mu ne leen 33. léegi kon loolu nga gis ñaari riwaayu imaamul Buxaari yoo xam ne 34 la wax ci li nga xam ne mooy allahu akbar yi danaka noonu tamit la ñëwee ci li nga xamante ne mooy kitaabu nafaqaat baabu amalil mar'a fi bayti zawjiha foofu mu jaar ci musaddad mu jëla ko ci yahya al-qattan rahimahullah ibn farrukh mu jëla ko ci shuban al-hakam an ibn abi layla mu jëla sayna ali foofu it naka li nga xam ne noonu la wax dane yoneen saa saam dane e, ida axadtuma madaji'akuma awaytuma ila firashikuma fa sabbiha salatan wa wa ahmada salatan wa salasin wa kabbira arba'an wa lakuma min xaadam kon am nañ ñetteelu beneen riwaay boo xam ne takbiir yi la ne allahu akbar yi ngeen def ko lan 34 eh, fanweer ak kon loolu beneen a ngoogu mu des at wa tasbih boobu gis nañ ko moom lañ gisoon mu njëkk boobu yëpp 33 la wax kon eh, lii léegi nag mu des lili al imaam al xaafizu eh, an Nawawi ne am na nag wa fi riwaaya at-tasbih arba'an wa arba arba'an eh, wa thalathin waaye loolu foofu nañu loolu ñu ne la loolu mu ngi ñëw ci riwaaya imaamul Buxaari rahimahullah kitaabu da'awaat bi njëkk a gis baabu at-takbir wa tasbih inda al-manam mu jëla ko ci haddathana Sulayman ibn Harb moom lañ def taxrij bi bi ñuy tàmbali sànq foofu bi mu ëndee ba ëndi xadis bi ba mu jeex dane wa an Shu'bata imaamul kii dafa wax ci suuf imaamul Buxaari mu ne wa an Shu'ba jëlee nañ ci Shu'ba ba léegi an Xaalid fii mu jaar ci beneen koo xam ne jëlewu ko ci al-Hakam mais ci Xaalid muy Xaalid ibn Mihraan al-Hazza Abul Manaazil al-Basri mawla Quraysh rahimahullah al-Mujashi'i mawlaahum rahimahullah génn àdduna cent quarante et un moom mu jële ko mu ne an ibn Sirina mu jële ko ci ibn Sirin di Muhammad ibn Sirina al-Anasi mawlahum rahimahullahu ta'ala al-Basri génn àdduna cent dix xaritu al-imam euh, al-Hasan al-Basri ñoo doon ñaari ponkalu seen jamono fële ca Basra moom mu ne qaala moom moo ne at-tasbihu arba'an wa thalathun subhaanallah gi nag salaasan wa salaasu ano ah arba'an wa salaasu 34 fanweer ak ñeent au lieu de 33 comme li ñeneen ñi wax loolu nag moo tax al imaam al xaafis ibn Hajar mu ne affaire bi euh, lii nii mooy li nga xamante ne fa kabbira arba'an wa salaasin wa sabbiha salaasan wa salaasin wahmada salaasan mu ne nii la lii nii euh, ñu bari nii lañ ko solo mu ëpp voilà moo ëpp euh, kon loolu euh, lu leer la euh, am na it yeneen saxaaba comme mu ngi naan wa fi riwaayati saa'ibi kama mada wa fi xadiisi abi hurayra inda muslim kal awwal lakin qaalat tusabbihiin waaw boobu mooy comme yi mu waxoon ne da ndax da doon wax ne kadaawu naa bi siratil am mooy da leen a digal ne fa kabbira da leen a digal mu ne naka nii la yonent na ñëwee ci eh, kii yi mooy yoo xam digal la def leen waaw al amru wal jazm bi arba'in fi takbir ba pare dëgëral daal di dogu ne allahu akbar yi 34 la waaw moom 34 la am yoo xamante ne mu ne am na yeneen yu ñëw fa kabbir allah mu ne lu mel noonu tamit al qattan noonu la ko indee waaye boobu ak tasbih bi la jiital ji daal di yéexe ak takbir allah akbar te tuddul walam yadhkuril jalaala tuddul allaha waaw mu ne ci riwaaya amr ibn murra an ibn abi layla wa fi riwaayati sa'id kilahuma mithlu wa naka noon lañ mel mu ne naka noonu riwaaya hubayra an ali wa zaada fi aaxiri fa tilka mi'a mu ne foofu dafay yokkoon yeneen saa ne leen bu ngeen defee lu lii mooy téeméer a bil lisaan ci làmmeñ ngeen koy wax wa alfun waaye junni lañ fil mizaan ca balance bu ëllëg wa hadi ziyaada mu ne mu ne tasbutu aydan min riwayat Hubayra wa Umaara ibn Abd maanaan Ali inda Tabaraani mu ne yokk ko tamit sax na Abdullah ci riwaaya mooy fa tilka miya boobee ci riwaaya Hubayra ak Umaara mu jëla ko ibn Abd ñoom ñëpp ñu jëla ko Seydina Ali nekk ca sayd riwaaya téeréb imam at-Tabaraani rahmatullahi alayhi hmm? léegi nag ci la doon wax li ñu wax laan mu ne wa fii riwaayati Saa'ib kanta nag ci riwaayati Saa'ib kama mada comme ni rombe wax fi hadith Abi Hurayra ak hadith sayna Abu Hurayra inda Muslim radiyallahu anil jami' kal awwal lakin qaala tusabbihin voilà mooy bi siixatil mudaari' mooy ngeen def ko loo xam ne dalee na ngeen ko def comme si ci ngeen di dëkk di ko def mu ne ci riwaaya Ubayda ibn Amr fa amarna inda manaamina bi thalaasin wa thalaasin wa thalaasin wa thalaasin wa arba'in wa thalaasin min tasbihin wa tahmidin wa takbir te boobu takbir bi bi mu mujjee moom la wax arbaan wa salaasin voilà mooy yeneen saa salaam sayyidina Ali radiyallahu anhu mu ne mu digal ñu bu ñuy nelaw ñu def 33 33 34 ci loo xam ne subhaanallah alhamdulillah allahu akbar mu ne riwaayatu ci boo demee ci riwaaya Ghundar nekk ci al-Kushmayhani bu mel ni bu njëkk bi boo demee nag ci yoo xam ne bokkul ak al-Kushmayhani dane tukabbiraan bi siixatil mudaari' wa subuutin nuun mooy ñaar da ngeen def waaw <coughs> kon mu ngi noonee euh, euh, après euh, mu ñëw ci wax nag yi nga xamante ne mu ne riwaayu Mujaahid bi mu jëlu ci Abdurrahmaan ibn Abi Layla ci an-nafaqaat gis nañ ko tusabbihiina Allaha inda manaamika booy nelaw mu ne foofu yëpp dane salaasan wa salaasiin summa qaala fi aaxirihi qaala Sufyaan mu ne foofu dane Sufyaan nee na riwaayatu ihdaahunna am na riwaay boo xam ne benn arba'an wa fii riwaayati Nasaa'i Qutayba an Sufyaan dane laa adri boobu Seydina Sufyaan dane ah, man nag xaw ma ayyuhuma wa thalath xaw ma subhaanallahi mooy 34 alhamdulillahi mooy 34 wala boog allahu akbar waaw mu ne boo demee ci al-Tabari ci tariqu yoonu Abu Umaama al-Baahili jële xadiis bi Seydina Ali ibn Abi Taalib mu ne foofu dane salaasan wa waaw ne waxti maaha ne leen wax bu nekk 33 te ngeen ci bi laa ilaha illa allah <laughs> ngeen tëje ko laa ilaha illa allah mu ne loolu nag am na ci yoon boo xam ne tamit doomu Seydina Ali beneen boo xam ne du Sayyidatu Fatima ko jur mu Muhammad Muhammad ibn al-Hanafiya radiyallahu anil jami jële ko ci baayam Seydina Ali moom mu ne wa kabbiraahu mu ne boobu Sayyid sama baay moo ma nettali na yoneen saa sam na ngeen ko defal allahu akbar wa halilaa ngeen wax laa ilaha illa allah arba'an wa thalathin 34 mu ne wala huuta ñeel na min tariqat yi Maryam an Ali yoonu Abu Maryam mu jëlee ci Seydina Ali radiyallahu anhu ba léegi mu ne ihmada arba'an wa thalin bu defee alhamdulillah 34 mu ne walahu wa kadha lahu fi hadith Umm Salama walahu min tariq Hubayra anna at-tahlila arba'an wa thalathin wa lam yadhkur at-tahbir mu ne naka noonu tamit ci hadith yaay Umm Salama ci yoonu Hubayra mu ne loolu la ilaha illallah 34 te tuddul alhamdulillah léegi nag bon <laughs> lii nii Euh, <laughs> euh, mu ne waqad axrajahu Ahmad mu ne imaam Ahmad solo na ko rahimahullah min tariqi Hubayra kal jamaa comme ñi ëpp wa ma ada zalika shaz mu ne li ëpp ci lii moom daanaka lu weesu lii ma fi tudd moom lool lu beru la mu ne wa fii riwayat Ata an Mujahid an Ja'far mu ne lool ci riwaya Ata mu jëla ko ci Mujahid mu jëla ko ci Ja'far mu ne wa aslu inda Muslim ta eh, cosaanam mu imam Muslim dane ashukku ayyuhuma ayyuha arba'un wa thalathun ghayra anni azunnu takbir voilà foofu dane man nag maa ngi fii ci sàkk am na daal ci ñett yi allah akbar yi subhaanallah alhamdulilah boo xam ne yonen saa sam 34 la wax léegi ban la man xamatuma mais nag yaakaar naa ne allahu akbar bi <laughs> waaw waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu naka noonu ci riwaaya mu ne wa riwaayati alqasim mawla muawiya an ali mu ne riwaaya alqasim nga xam ne ki doon gi mooy Seydina Muawiya mu jëla ko Seydina Ali radiyallahu anhu dane fa qiila lii nee na ñu ne ko ah kon am ñu ne bon benn waay moo ko wax mooy li nga xam noonu moom la wala laylatu siffin ah même laylatu siffin bàyyiwoo ko mu ne déedéet léegi lii nii euh, léegi nañ ci taxaw tuuti mooy waa euh, mooy waa moo ci gën a lëng mooy li imaam al-Hafiz waxtu boo gisee riwaay leer na mooy allahu akbar yi takbiir yi mooy 34 loolu en tout cas riwaay yi ëpp loolu la wax subhaanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 loolu mooy yi nga xam ne ci côté riwaaya liñ ko gisee imaamul Buxaari yi seen li ëpp loolu la ko ndee te gis nañ imaam Muslim moom moom noonu la ko ndee voilà sikki sàkk nag bu amee moo yeneen yi kon Euh, kon loo tax euh, kii ne al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne euh, wattafaqa ruwaat ala anna al arba'a li takbiir arjah mu ne nekk na loo xam ne dëppoo nañ ci ruwaat yi boo seetloo lu bari kene al arba'a li takbiir mooy trente yi fanweer ak ñeent yi loolu ci allah akbar yi loolu moo gën a dëgër waaw loolu mooy li nga xam ne insha allah mooy li gën a dëgër wallahu taala alam hein mu des Seydina Ali radiyallahu anhu kon lii la ne neen saa sa wax subhaanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 hein loolu insha mooy li gën a dëgër léegi nag mu des bi mu ñu ne ko mais waa mais yow bàyyi woo ko hatta laylatu siffin mu ne déedéet bàyyiwuma ko waaw hatta laylatu siffin mooy eh, guddi googu ñu la waxoon nga xamante ne wax nañ la ko sànq nga xamante ne nii eh, mooy eh, nekk benn gox la siffin bu nekk diggante Iraq ak Sham nga xamante ne nii moo xewoon xew-xew boobee. ci jamonoy Seydina Ali ibn Abi Talib te ñoom ñu daanaka remporté woon nañ affaire bi ba ñu xakamay ni waa Sham bi yëkkati masaahif yi kon nag mu ngi noonee euh, mu ngi noone kon loolu euh, dañ ci xam ne kon xadis bi xadis bi euh, dañ ciy xam ne kon xadis bi xadis bu Seydina Ali yéex a nettali la en tout cas foofee waaw ndax si fiin kañ la xewoon l'an 37 la woon waaw wala imam al-Hafiz rahimahullah mu ne wa kana Siffin sanata sab'in wa thalathin wa xaraja al-xawaarij ala Ali radiyallahu anhu aqiba at-tahkim fi awwali sanati thaman wa thalathin wa qatalahum bin-Nahrawan wa kullu dhalika mashhurun mabsuutun fi taarikh at-Tabari wa ghayrihi mu ne loolu mu ngi xawoon la 37 bi mu ne xalifa fële eh, mu ne après xawaar yi ci lañ meroon <laughs> daal ci lu tax muy nangu ay tahkim yi quoi daal di génn ci moom voilà ba pare créer ab faction beru di def ay caay-caay naal yi nag radiyallahu anhu yëg na seen caay-caay gi ñuy def mu aartu leen ba nag ni ñuy faate nit ah naal yi nag ne nii nag jaax na nag jóg seen kaw ca Nahrawaan foofule muy lu siiw voilà kon nag mu ngi noonu kon daal ci gàttal taxriiju xadiis baa ngi noonu euh, wallahu taala alam léegi kon bii di ñëw hmm? euh, ñu daal di ñëw fee kanta ci euh, yeneen njàngat yi kon li nga xam ne ak tasbi arba'an wa salaasun loolu imaam ibn Sirin moo ko wax moo la imaam al-Hafiz ne loolu hada mawqufun ala ibn Sirin wa huwa mawsulun bi sanadi hadith al-bab wa dhanna ba'dhum annahu min riwayat ibn Sirin bi sanadi ila Ali wa annahu laysa min kalaami wa dhaalika anna at-Tirmidhi wa an-Nasaa'i wa Ibn Hibbaan akhrajuu al-hadiith al-madhkuur min tariiq Ibn Awn an Ibn Siriin an Ubayda ibn Amr an Ali laakin alladhii dhahara lii annahu min qawli Ibn Siriin mawquufun alayhi idh lam yata'arrad al-musannif li tariiq Ibn Siriin an Ubayda wa aydan fa innahu laysa fii riwaayatihi an Ubayda ta'yiinu adad at-tasbiih mu ne kanta 33 bi al imam an-Nawawi na wa fii riwaayatihi at-tasbiih arba'un wa thalaathuun wax nañ la imam an-Nawawi imam al-Bukhaari fi mu ko indi mooy euh, bunt bi ñu nekk ca suuf ne Ibn Sirin moo wax wa an Shu'ba mu jële alxakam euh, mu euh, jële ci ki nga xamante ne mooy mo non pas al mu jële ci Xaalid mu jële ci Ibn Sirin mu wax wax ji al imaam al ne lii nii wax la joo xamante ne nii waxu imaam Ibn Sirin la man loolu laa gis que moom mii moo ko wax waaw mooy dafa nekk loo xam ne ci moom la tag mooy moo ko wax trent mooy subhaanallah yi mu def ko trent trente euh, quatre loolu moom moo ko wax voilà imam ibn Sirin rahimahullahu taala moom moo ko wax léegi nag imam al mu ne parce que euh, moom de toute façon ñenn ñi dañoo foogoon ne moom al imaam ibn Sirin rahimahullah kene amaana euh, lii ci euh, da ko mooy so ndax da koo solo daa solo xadiis bi moom tamit euh, mu jaar ci ba ci Seydina Ali ibn Abi Talib mais moom dajewul Seydina Ali radiyallahu anhu lool nag li nga xamante ne daal bon lim ci wax mooy moom li mu gis Seydina al imaam al xaafis ngir ñu tëj euh, radiyallahu anhu que ne lii Seydina al imaam Sirin ibn moom moo ko wax mu ne hada mawqufun ala ibn Sirin ci moom la yem wa huwa mu ne nag daa jokkaloo bi sanad hadith al bab mooy Shu'ba ba ci Shu'ba loolu dafa jokkaloo ça ne veut pas li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, mooy imaam al-Bukhari da ñëw rek ne wa an Shu'ba loo xam ne da koo da koo da koo tagal non da koo da koo irsaal déedéet mooy ci riwaaya bi mu am ba ci Shu'ba xam nga ci al la jaar mais nag ba mu jële ko fii ci Xaalid mu jële ci mu ne loolu lool la mu ne wadanna ba'duhum ñenn ñi jàpp ne anna min annahu min riwaayati mooy ci riwaay ibn Sirin ba nga xam ne moom la jële Seydina Ali mu amal ko càllale ba ci Seydina Ali mu du loolu hmm? te bokkul jàpp ne moom lii du waxam mooy waxu Seydina Ali la Seydina ibn Sirin di wax mu ne ndax lool imaamu Tirmidhi ak al imaamu Nasaa'i ak ibn an-Nasaa'i ak ibn Hibbaan rahmatullah alayhim dañoo soloo xadis bii jële ko ci yoonu Ibn Awn mu jële ko ci Ibn Sirin mu jële ko ci yoonu Ubayda Ibn Amr moom mu jële ko ci Seydina Ali mu ne waaye foofu li ma feeñ mooy ne wax ji imam Ibn Sirin moo ko wax waaw moo tax imaamul Bukhari jaarul sax di indi moom xadisam bi mu indi càllaleen bi mu indi moom imam Ibn Sirin mu jaar ci Ubayda Ibn Amr mu jële Seydina Ali radiyallahu anhu waaw te sax boo demee ci riwaaye boobu bu Seydina Ubayda boobu imam Ibn Sirin jële ci moom mu jël Seydina Ali foofu waxu fa leeralu fa euh, nombre tasbih kon nag loolu dañuy xam ne kon affaire bii nii lenn la waaw mu ne waqad axrajahu mooy imaam Ibn Sirin wax trente trente quatre ci tasbih yi moo ko wax. a ne waqad axrajahu al-Qaadi Yuusuf mu ne al-Qaadi Yuusuf soloo na ko fii kitaab az-zikri jëlee ko ci Sulaymaan ibn Harb di sëriñu imaamul Buxaari yu jëlee sanad bii ñu nekk al-Waa al al ibn Bajiil rahimahullah ba ci imaam Ibn Sirin loo xam ne wax waxam boppam la. mu ne kon nag fa sabata mu daal di sax ma qultuhu walillahi alhamdu waaw man loolu dama ko jàppoon ba par trouver li man imam na haafid na xajar ken imaam na sirin sax soloo nañ ko mu ne moom moo wax lii ne alhamdulillahi 34 kon nag mboolem cant yi ñeel na borom bi tabaraka wa taala waaw kon nag li nga xam ne mooy li gën dëgër mooy 34 yi mooy takbiir wallahu taala alam kon nag ci kaw ni dañuy yem ni bii di ñëw insha allah ñu dugg ci njàngat yi amaana mu nekk loo xam ne ay vingtaine de minutes wala trentaine wala mën na kopp tamit ndax hadis la bu bari ay njàngat bu rëy rëy rëy ah, mën na toll ni tamit li ñu def nii wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi